ñu koy woowe suuratu saala saailun wala suuratu alwaaqi'a yooyu yëpp ci ay turam lañu àggoon nañu fi nga xam ne ci la doon wax yawma takuunu as-samaa'u kal bés bi nga xamante ni la asamaan si nekk comme betteex boo xamante ne nii wala cuivre boo xam ne dañ ko xóoyal wa takuunu al-jibaalu kal-'ihn yi mel ni leen leen dama waxoon coton mooy leen la leen al ihnu mooy leen yooyu nga xam ne dañ koy jële ci xar yeeg yoo yële di ko defaree ay yére nga xam ne bu keroogee mu ne noonee lay mel ndax ci woyofaay ak gaawa naawam wala yasalu xamimun xamima te benn xarit du dem ba foofu di laaj naan mu sama xarit biw anamu ñoom duñu ko tal am na ci beneen njàngin wala yusalu xamimun xamima te tamit duñu laaj benn xarit naan ko yow sa xarit ba ana ci lan la nekk yubassarunahum suñu borom dina def ne bu keroogee ñoom ñii dañuy séenante di gisante waaye nag ku ci nekk moom bëggu sa moroom gis la ndaxat boroom bi dina def ñuy gisante bu keroogee nag mu ne yawaddul mujrimu bu koroogee dina namm xemmeem lool al mujrimu ko nga xam ne dafa jomboona jaamu boroomam jomboona jaamu boroomam muy yéeféer bi law yaftadi ay woy bu mënoon a fidaa u boppam jënd ba kanam tay ba kenn du ko mbugal min adabi yawmi idin bi bani mooy bu aka neexoon waaye mu jëndee mu gën di tey mbugalum yàlla mii bañ koo laal lan la koy wecceewee ngir moom mu rëcc mooy bi baniihi ci ay doomam moom mu ne doom yi mu masa am yépp borom bi mel ni mu ne borom bi way sama doom yi jël leen nga daal di leen jël taman ma mucc wa saahibatihi wa axiihi waaye it ka nga xam ne moom la doon corowal waaja nga xam ne ndaw sam doon nekkal ci lu xaram moo tax suñu boroom tudde saahibatihi ndax moom yéeféer bi moom ay jabara ki yooyu moom ay soxna yooyu yoonam newu ci ku mu neex lay nekkal ko bu sàkkee seeti keneen wa saahibatihi walla rek koo xam ne neewoon na jabaram la moom it mu ne boroom bi way tee ngaa jël kooku it boole ci sama doom yi wa akhihi way sama frère bi tamit boole ko ci wa fasilatihi allati tuwi mu ne tamit way borom bi boole ci ñi nga xam ne mooy sama njaboot ji nga xam ne sama njaboot ji nga xam ne ñoo ma doon wër di nekk ak man fu nekk ñu nekk fa ak man bi ma dimbali di ma jàppale mu ne ñooñu sax jël leen mel ni danay xam ne loolu moom de toute façon muccalu ko tey ci mbugalum borom bi mu ne borom bi wa man fil ardi jami'a jëlal ñi ci kaw suuf yépp ba maam aadama alayhi salaatu salaam ba ni nga xam ne kiy mujjee génn àddina jëlal ñépp nga yóbbu leen safara ndool la boo gëjal leen summa ginnaaw gi man yéeféer bi yun ji bu ko defee nga daal di may muccal ci safara si suñu boroom ne ko kallaa xam nga ne mbir yu du deme noonu de innaha la tey kay yow li lay xaar mooy safara wuy lakke di lava waxoon nañ keroog façon safara yi seen darakaat seeni kaaw lava waxoon nañ la ko mu ne nag mel ni dañ ne borom bi moo lava nan la mel safara soo seli mu war a dugg mu ne nazaatan lishawa moom de day ñori li nga xamante ne nii mooy deru bopp nit ki buñ ko ko dugalee li muy njëkk a def day dàqale der bi ak yaram yi dàqale der bi ak yaral suux yi ak li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy yax yi

ta tad'u man adbara wa tawalla mu ne safara soo sele de nekk na koo xamante ne nii dina woo képp koo xam ne dafa dummóoyu woon ngëm euh, diine yàlla jim fi wàcce woon li mu yónni woon yonent yi alayhimu salaatu wassalaam képp ku ko dummóoyu keroog safara moom lay woonaan lo yow yéeféer bi yow naafiq bi ñëwal ci man wa tawalla ta mu dummóoyu woon wax ju baax ak l'islam wa jamaa wa awa fa awa bokkoon na nag kii yéeféer bi safara si di woo tay moom bokkoon nag moom lan mooy ay jikkoom ca àddina wa jamaa di dajale alal rek moom la doon wax alladi jamaa maala wa addada mooy ki nga xam ne mooy dajale alal di ko compter rek jàpp ne yahsabu anna maalahu axlada jàpp ne alalam jooj moo ko fi moo ko fi tax mu sax suñu waroon ne diir nu ne moom nag kon noonu la meloon wa jamaa da doon dajale alal fa awa di ko peek di ko takk di compter rek te tamit bañ cee joxe àq bi nga xam ne moom la boroom bi tabaaraka wa taala muy àqu zakaat ak yooyu yoonam newu ci woon suñu boroom ne innal insaana xuliqa halu'a mu ne nit ki moom dañ koo dañ koo nekk koo xamante ni nii dañ koo bind ak tóoyamaan xaw a nekk ci moom moom nan la mel ba pare nekk koo xam ne li ci kanam mooy leeral lan mooy halu'a mooy lan koo xamante ne nii bés boo xamante ne moom safaan boo ko dal muy jàmbat rek du mën a muñ waaye bu ko lu xaj dalee na mu bëgg koo xañ ñépp moom kese pour moom kese moo tax mu ne ida massahu sharru bu ko bu ko safaan dalee lu ñaaw jazuan nga gis ko mu saalit fu nekk naan hë waaye tay safan yii de moom samay mbir dara baaxu ci wa ida massahul xayru manua waaye bu ko lu baax yiw dalee nag mu commencé bëgg nag kenn bu ko kenn jege bu ko kenn xamal dara ndax bëgg koo bokk kenn mu ne nag ñi mel nii di nit ki nii la mel mooy borom bi nii la mooñaale doo doomu aadama waaye ki mucc ci mooy kan illal musallin ba mu des ñi nga xamante ne ay jullikat lañ ñoom dañoo am connexion direct di tappa di am benn loo xamante ne lëkkaloo boo xam ne moom la ñuy lëkkaloo ak seen borom tabaraka wa ki seen julli ak seen xol ak seen lépp alladina hum mooy ñi nga xam ne ala salatihim daimun dañuy sax ci seen julli yi dara du tee ñu daldi ci ñu daldi julli walladina fi amwalihim haqqun ma'lum te ñoom ñoom ñoom ñooñu mel noonu ci seen julli ci seen alal yi tamit dañ ciy génne xam nañ ne seen alal yi am na aq boo xam ne mooy àqu zakat boo xam ne bu ñu xam la bu alquran jàngale yeneen ci bi salawatullahi wa salaamu alayhi leeral ko lissaa'ili nooy alal jooju àq boobu nekk ci seen alal kan moo ko ñeel li saa'ili ki nga xam ne mooy laaj wal mahrum ak ki nga xam ne dañu koo xañ mu ne walladina ñooñu mel nii nga xam ne ñoo mucc ci jikko yiñ la wax ci kaw te nekk ñi nga xam ne ñoo yéeg ci ndax saar bu wax nañ la mooy yéegukaay yi lay yóbbu ca sa borom mooy ne julli la tàmbalee waaye it julli la koy tëjee mu ne kon walladina yusaddiquna bi yawmiddin bokk na ci yooyu nga xam ne ci la ñuy jaar yoo yëlee mooy ñoom dañoo bokk nañ ci ñi nga xam ne mooy seen jikko yi mooy fii mooy ne ñoom yusaddiquna bi yawmid diin dañuy dëggal bésu pay ba nekkuñ naan way lool wax yooyu amul waaye xam ngeen ne yawmal qiyaama amul ñoom du ñu wax lool walladina hum min adabi rabbihim mushfiqun tey seen bugalum borom dañ koo tiit ragal ko inna adaba rabbihim ghayru mamun ndax kat sa mbugalu seen borom ñoom nekk kenn mooy yéeféer bi mucc ci waaye it loo jaamu-jaamu yàlla xamal ne ki nga ko siqal mooy borom bi lu ko neex fa'aalun lima yurid defaa ko na ko mu ne walladina hum li furujihim xaafizuun ñoom la ba léegi mu ne te bokk na ci seen jikko yi mooy ne ñoom dañuy wattu seen pëy yi waaw bu ñu rek fu ñu nekk rek fu ñu toog rek nekk fa di tàppanteeka di sëyëg ku leen neex ak seen yoon new ci déedéet libertinage googu ñoom ñu noonu de dañoo wut wattu woon seen pëy yi illaa ala azwaajihim ba mu des ñi nga xam ne ñooy seen soxna yi nga xam ne dagan na leen aw walla boog ñi nga xam ne malakat aymaanuhum ñoom la seen yu jigéen wala loola lee fa innahum mu ne ñooñu la nag bu boobaa ku nekk ak sa soxna wala nga am jaam bu jigéen jamono ya jaam bu jigéen di am nga nekk ak moom fa innahum ñooñu la ghayru malumiina kenn du leen ŋaññ fa man ittaqa wara zalika képp nag kuy ut plaisir ci wàllu sëy loolu bànneex ci wàllu sëy utewoo ko ci sa soxna te amoo jaam bu jigéen daaye jaam bi am ngay ut plaisir boo mën a am ci soxna mu ci wàllu sëy mooy bànneex nu koy ute feneen mu ne képp ku wut loolu foo xam ne weesu na lii ma fi tudd fa ulaayika gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ bu sor yi humul aaduna ñooy ñi dépassé li nga xam ne mooy dëxe lii ma teg borne yi ma teg de mu ne ba léegi ñoom ñooñu mucc ci jikko yole mooy te nekk ci yoon yi nga xam ne ñoo leen di yóbbu mooy yoon yaa ngi walladina hum mooy ñoom ñooy yi nga xam ne li amaanaatihim seen seen kóllëre yi seen kóllëre yi wa ahdihim ak pacte yuy jël yi ñu fasante rauna dañ koy respecté de walladina hum bi shahadatihim qaayimun mooy ne seen seede yi dañ ci taxaw du ñu seede di def shahadatu zuur mooy di seede ngir rek lu ñuy yaakaar ca poosu kañuy seedeel loo pour mu gañe procès déedéet walladina hum ala salatihim yuhafizun te bokk nañ seen jikko ju mujj ak ni ñu mel yéeg yéegukaay ba ñuy jaar mooy ba léegi mooy ñi nga xam ne ci seen kaw julli yi yuhafizuna dañ koy wattu di ko pré di ko respecté di ci ne suñu boroom ne ulaayka gaa yooyale fii jannatin mukramun dinañ nekk ci ay as ay ajjana yu kawe mukramun ñu leen di teral foofale suñu boroom nañ ñëw di wax waa Quraysh waa Makka yéefér yi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam fama liha fama liha fama lilladina kafaru qibalaka mu'ti'in mu lan moo xew ba yéeféer yi buñ la gisee di gaaw di ñëw ci yow di yuqamteku di ñëw ni ñuy daale noonu ñëw di la déglu si ak di la wër noonu la ñu yàttamtee loo wax ñu weddi ko anil yamini buñ ñee nekk sa ndejoor wa shimaali ak ci ci ci càmmoñ zina nekk ñoo xam ne ay mbooloo yu taq yu yu wute nekk ku nekk toog di la xool di la bukki seen bët yi di lan xool comme nii te loo wax ñu weddi ko ayat maw kullu mriin ñoom nii lañ nekke ci kaw suuf ba pare nag xemmeem ne suñu borom ne boobu ayat maw kullu mriin moo daa ndax daa xemmeem kenn ku nekk ci ñoom minhum ci ñoom an yudxala jannata na'im mu weddi ma te du faatoo daal ñëw ma dugal ko ajjana yi xéewal kallaa suñu borom ne xam ngeen ne du deme noon de te ñoom kat inna xalaqnaahum ñun ñoo leen bind mimmaa ya'lamuun loo xam ne xam nañu ñoom nan lañ def ba judd mooy borom dee leen te tamit fi ñu jaar ñépp processus bi ñuy jaar bu juddu xam nañ ko fala uqsimu bi rabbil mashariqi suñu borom ne maa ngi waat ci borom borom soow yi wal magharibi ak penku yi wal magharibi ak soow yi inna la qadirun muy ñun dañu moon na ñun ñun añu am kattan lañ ala an nubaddila xayran minhum que ñun ñu jële leen fi indi fi ñeneen ñoo xam ne ñoo leen gën wa ma nahnu bi masbuqin te ñun nag telewuñu def loolu ñun borom bi fadarhum kon bàyyi leen yaxuudu ñu xuus ci seen mbóosóor gi ñu nekk ak seen weddi yàlla ji wa yal'abu ñuy fo hatta ba kera yulaqu la ñuy daje yawmahum alladhi yu'adun bés bañ leen doon dik bés boobu mooy ban mu ne yawma mooy bés ba nga xam ne yaxrujuuna min dañuy génn ci bàmmeel yi siraan ci gaaw ka annahum mel ni ñoom mel ni ñu de doo leen misaalee mu ngi mel ni bu ñu ba ñu newee ci àddina dem ci seen di dem ci seen fi nga xam ne fa la ñuy jaamoo seen yàlla yi buñ fa masoon di dem ni ñuy njëkkantee ngir dem ci seen hôtel yi foofu nga leen xam ne fa lañ doon mooy yàlla buñ fa doon dem niñ doon njëkkantee di gaamantu ak àllaaxira buñ leen woowee buñ génnee ci bàmmeel yi dégg buftu bi ñu raw noonu la ñuy gaawee xaasatan absaaruhum seen bët ya njàq daal di toroxtaange daal di koy muur tarfaquhum muur na ko billaat toroxtaange ndax tiitaange te xam nañ ne defuñu fi lu leen di aar tay de zaalika mu ne lii zaalika loolee al yawm mooy bis bi nga xam ne alladhi nekkoon nañu ka alladhi bi nga xam ne kaanu nekkoon nañu ñoom yéeféri ci àddina yu'aduna doon leen ko dig ñu koy weddi wallahu ta'ala lam sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil